suratul nahl saaru yamb makkee su bëgg masala ila way na su ta ila na su ñu law sanu yo mu ko sama na ta ci sabu ta ci bu sama ila ni so la ta ci ila ni so ta ta la tan ata ambu lay ko ko waxal ak na ba he fari ya kam tem bugal ma de bugal mu muhammad wa fa tay yo ko lu ne pour ne ata ni kana amru lay digam yalla ata jagana amru lay des tay ci yalla jale pencam yàlla jege na de ba atte am laay wàccee yonent daal di taxaw defe na ndax ndig ma ne falaatu saa ji la moom de yàkkamti ko luy tabbi si la te lépp luy dikk dikk na ba noppi loolu la ci yàlla jublu subhaanahu wa ta'ala wa ta'ala tamu ko amay si ko na jëloon ne ñëw na ndax ak ñëwam lu dëgg la mën kon nag nee nañu ñëw na ba noppi pencam yàlla yàlla dafa jëkk a wax iqtarabati saa'atu wanshaqqal qamar kéefari nañu jàll ci tuuti kat Muhammad lépp lu ma sa wax gis nañ ko te ne ne pencam yàlla jege na nag ñun ñëpp bu ko waxati dara nañ jàll ay fan seet ñu jàll ay fan gisuñ dara ñu dellu ñu laaj ci lu ko lor te iqtaraba linnaasi hisaabum fi ghaflatin mu'ridun doon wàcc ñu ne nañ jàll ci tuuti asa amrulaay ñëw ah yéen a nañ nañ xam fu ñuy xam nag léegi moom mu ne la mbir mi ñëw na ba nga xamee ne ñëwul nag waaw ñu dellu am na wàllu ay mandarga ñu ndaw ak ñu mag ñu ndaw Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci la bokkoon parce que weer wi moom. jeex na ba noppi ndax yonent yonent bu mujj moo tax mooy yéen ñu maam rek dëkk yi ñu lañ mel ci ñaari baaraam yi ci bëj bu rek ci topp ci ndax yonent xeetam mooy ñooy xeet yi mujj ci àddina kon nag ak dikkam jege na te mel na ni dikk na ba noppi subhaanahu nama seelam wa ta'ala sama koy wax may su ko nag nañ bokkaale ko rek yonent yi dana mu wàcc moom boobu al malaayikata jibril ñu ruux yi mu ànd ak wayu min am léegi ci ndigalal maanaam ay saa yu tuuti soo mënee baal yi ci jaamam te mooy yonent yi yàlla mooy ki yebal Jibril naka jëkk mooy wàcc mooy ci yonent yi an naka mbiral dëkk an siro ragal loo leen yéen a mbugal te xamal leen leen ne an na lu ñu dem njëkk laa ilaaha jébbi boo jaamu ci ana bare man te taxul ñu ragal leen ma man yàlla rek lu ñu mën ci xam leen mooy lan mooy waruñoo jaamu kenn mooy yàlla luy toll yàlla rek. ay dara njëriñ tey di ama xaasa xaasi xaas tayeb tëriñ te ngoog mooy laa ilaa ilaa ana mooy maqaama sanaaw xalaqa bind na mu samawaati asamaan juróom yaar wala laaj suuf juróom yaar bi laq mbir mu aji dëggan ma ngay di tegtal nag tegtal ñu itam soo bëggee xam ci yàlla ji nga xam ne moom lañ war a jaamu mooy ci bind asamaan suuf yenn gis ak suuf si yi ñu nekk jomb na mu xamaa ni gonal danañ bokkaale ko de ci digg asamaan fii ngeen di gis ak suuf si de xam ngeen ne jomb naa ngi de di jaam waaye te yoo xam ne ñun ñoo yëngatu ñun ñoo jëf xalaqa bay na mu lim saana nit ñu mu sot mu tudd ci loxo man nit ba tey boo bëggee xam yàlla moo di kan mooy ci bind bind doomu aadama mu Faida am tuuti fekk moom xasee sadduq waaye la moom yàlla moom dinañ ci dugg ci xulóom moom ndoxam man yi moom nga xam ne fu mu la laal nga raxas ko moom mu jiddi waxambaane moom catañ catañ yi di xulóom yàlla de wàcc na ci ubay mu xalas moo dem te diggéey moom gas leen ci kanam yonent ne ko ana ku mën a dundal lii gannaaw bu dee sa borom na dundal lii na man yooyu ne ya yaramihum yàlla ne xalaqa bind na mu insaana ubbay ñu ngi soti ñu ci loo xam ne moom ubbay moomu fa mu moo gën a xoyof yax yax mu suluk loxo man yu rek mooy cosaanam léegi nag ñi nga xam kattan day kuloog yàlla dana mu judee benn nëb ba suuf yàlla dekkal ko ñu saab ko de wala naa ma jiri këliw xalaqa bind na mu leen lakk ñu leen tegtali bi ci yàlla saaru nga li lamboona ci lu mi bind asamaan ak suuf te nangoo ñëpp lu janoog doomu mi ne bind yow nit ki te jógewu san lu ma ci ndoxam maniw mi bind ci bikkër moo ñu bindal gëléem yi ak ak bëy yi ak xar yi xalaqaa na mu ko lakum ñeel haa ji nekk la ci ñoom ci suuna ak jëñ ab sedd de te ci jur googu moom lay ñuy sax ak suuf bi nga xam ne moom mooy bëri xarit yooyu ñu leen di ràbb ay mbàjj yoo xam ne moo dox seen digganteeg seen rek mën naa fi ak njëriñ ak yeneen njëriñ nag mooy njëtt ak sooruma ak bu ngeen di tukki di leen war mën naa tukki ci ñoom saako rendi leen wàjj lekk tey wala comme ñeen leen te aji jigi kat jamaalum taar ñu ne suri waxtu wala ngeen jafal leen rek te soo amee sa jëpp mu dem wuti ba ngoon jot muy jos muy jos si foofu am ngeen fa taar bu rëy de waaye yéen a tasaraloon ay waxtu wa da ngeen dendal leen ñu jëm ca farluwaay ba de dendal ñu jëm ca farluwaay ba du moon jiitu jëfal waaye laay yi jëfal na njëkkee ndax jur ga bañ bàyyi ko ca farluwaay ba di ñu dëfi yëpp nga suur kënd bu see rafet xanaa baa nga fees dellu waxtu woowu dañuy gën a rafet tuuti ci waxtu na xam ne dañuy xëy di wëtti moo tax de xëy di bi nga xamee ne di gonante di ñibbi si moo gën a rafet te yàlla dafay ñaxe moo tax mu jëkkee waxtu defar wi de su ngeen xamee seen jëkk waxtu wa ñuy jot ak waxtu wa ñuy wëtt da ngeen jaxam ab taar de borom jëkk soo xamee ne waaw nag yéen a ngi wëcc romb ko noonu loolu ab taar la ci moom de wa tahmilu te da ngeen xenu asqaalakum ay diis seen ilaa baladin jëm ci dëkk an takunu ba mu nekk ci leen baale suñu di aji yàgg ci moom ilaa bi sëkk dem si la lañ joomal bakkan de te soo bëggee dem ci dëkk ba nga xam ne kenn du ca dem te doo sonn ba léegi nag ñu ngi jumtuwaay yu bari bari loolu tax taxawul ñoom ci yéen yëpp yéen ngeen di sëf seen i bagage de ñu bëgg a dem Makka seen i seen diis yi ngeen xam ne seen bagage yi diis yi ngeen di am yëpp da ngeen ko sëf ci jënd ndax da ngay dem màkkale dëkk ba xam ne yàlla ne kuréel jaag mukk loo ci coono bakkan de ataa boo dul yàlla dinaa bakkum naka borom seen dara rafetlu ak yéen dem rahim ak yéen am na mu de yàlla mi nga xam ne moo leen defal li wax xam ne bëri na yéen maa ngi ci yéen de te yàlla moom ne ñu ne ci la de ndërëm bi sallallahu alayhi wa sallam amuloon Mustafa mu doon nag mooy safaanam yonent Yàlla Ibrahima ci loolu gëlëm amoon na ay gëlëm am na xalbaaw ak xaswa ak jangaaw suñu li ngi leen ñu laayib waaye amu amuñu woon benn ayib suñu rek a demoon noonu na jëndab gàtt téeméeri gàtt yoo xam ne daanañ ko ko na ay fas na silfu amoon na sakbu moom la bisaar amoon na murtajit amoon na baxla bu ñuy wax dundul amoon na mbaam bu ñuy wax xofeenu ak yaafoor de yaafoor mooy mbaam mi nga xam ne moom da daa yónni ci saaba yi mu dafa woon ci saaba yi rek te wax yaafoor de man war ma diw bu kooku ñëwee rek na nga xam ne yonent la roon nga dal di ñëw ne yonent génn na àddina dafa daw dem daanu joteem ba ba dee ne kenn du war gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wal xayla bind na mu ay naari yóor wal bixaala ak i bax la wal xamira ak i mbaam tarkabuha ngir na ngeen war leen de wasinatan ak ab taar ñeexal leen yàlla bind na leen ay naaru góor naaru góor wari waayi ismail ak suleymaan ak muhammad fa yonent yàlla ibrahim yàlla digalee ko ne na tabax kaaba nga ca makka mu ne ismail ndax da nga dimbale mu ne waaw ismail moom ko dimbalee ba mat dafa Ibrahima ne demal jëkkër woon ak loolu fekk moom la yàlla fayee baaxee ñu ma baaxee wu dimbale ma ci waaw sama xam nga ne fekk fas yi booba ay njaaxal lañ mu xoo dem ñoom Ismaayla ñu ngi ci ko mu daal di leen war booba nekk ay war waaye ñeneen ñi ba tey te bu jëkk ay njaaxal la yoon wax la nag moom dafa juddu ci diggante fas ak mbaam waaye ñoom yàlla dogal na seen mbir dañuy taxanal taxan matt nañ doon taal pour lakk yonent yàlla Ibrahima pax laa ci doon ci sëf yonent yàlla Ibrahima ñaan ko ngir tam dor moo tax pax la doo ci jub pax la mukk xanaam mbaam bu togg saf rek pax juddu togg saf mbaam la mbaam nag mbaam la waaye dafay ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xeex na ko waaye dana dund ñooñu rek ngeen xam waaye yàlla dana dund yeneen war waaye yéen xamu de loolu feeñ nga léegi ci saxaaru géej gi amee saxaaru ndox yeeg fatama dundee ak aw yoon yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam yàlla bind na junne ci mbindeef juróom benn téeméer yëpp ñu ngi dëkk ci géej ñeent téeméer ci def ñoo dëkk ci jéeri yàlla am na ñett fukki mbindeef yoo xam ne bu ci nekk faatu naag bu ci diwaan ay nit lañ yoo xam ne dañuy denc ci tur xamuñu sax ne kenn dana mooy yàlla ñu ne yonent ndax doomi Adama lañ bokk ñu ne xamuñu sax ne yàlla bind na Adama te biir ba ko yàlla bindee ba tey mu ngi tiim génn géej ne dana moom ca géej ga ci génn taxaw ci génn tamit bëgg ay dundam lépp lu ca toq ci ndox rek yàlla bind ca ay mbindeef moo tax ne li yàlla am ci mbindeef kenn xamul nañ day te yonent fekk na asamaan juróom yaara suuf juróom yaara nga rasa kursi la romb na alam boo xam ne dafa seen ñaan yooyu rek ci rek mu ne ci biir mu ne ci yooyu boobu ba tey ana suñ jógee suñ jëm ci jógee ko ba ma yàlla rek xaw ma suñ jëm te jiw yi waxoon leen te saaru baraatu lim dund ci jàpp ba nga xam ne di di di seen ci gannaaw yi la juróom ñaar fukk ci ne at mu nekk mu feeñ benn yoon dana feeñ na fi kanam ñeenti téeméeri junne ci yoon booba tey ñoom ñu ngi koy romb di rek amul fu ñu bàyyi ko amul fu ñu jëm moo taxaw ma yàlla moom dina rabbika illaa huwa yàlla dana bind lu ngeen xamut yàlla dana bind lu ngeen xamut te dana bind ci xeetu yonent sallallahu alayhi wa sallam ay nit ñoo xam ne ñu ngi ay yonent dañuy jàppee xam-xam mu jóge ci yàlla ci lu waaj dëgg de moo tax de yonent boobu génn àddina sumbu jawax allahu xalifati jiitu def naa yàlla muy sama kuutal ci yéen soo gisal muy wutal yàlla ci ñun xam na ne dana am ci ñun ay góor yoo xam ne danañ mën a jàpp xam-xam ci yàlla ci lu waaj dëgg kooku mooy xaarif yi ko dee fa ngi jàpp seen xam-xam ñu dee jëriñ ñu dee jëriñ ñu dee ari ñu ne aji jàpp xam-xam di aji dund ci nga xam ne du yem du yem te ñoom du ñu ay yeneen waaye wàllu yoon yeneen ci ñu tale seen fan yi rek la ndax yeneen indi sariyaatu bu bees indi xatte bu bees mën a xaraamal daganal wàllu yu amul loolu wàllu yu moom sariyaatu lim ci fekk rek ci lay jàpp waaye mën bi waaye dana jàpp xam-xam ci yàlla sëriñ bi waasisatu ci kaw nag bi sallallahu alayhi wa soo xamee ne mooy xam-xam yi ñu ngi di ko jàppe ci baatin puute naag sariatu rek bu këstu saxee këstu saxee këstu bu wét bu selloo sariatu mukk sariatu bu ko selloo ñooy da ñooy d'accord ñooñu nga xam ne ñooy jàppe xam-xam ci yàlla ci li ñu waasisatu du ñu ay yonent ñoom la yàlla wax na yàlla dana bind lu ngeen xamul de saa fi naa benn masta ba ci mboolem ndam bi yàlla na yëpp ñu ngi daje ci benn fàq ñu ko toog ci suuf ñu ngi ko def ci suuf boo xam ne xaaral ba mën naa gërëm ñëpp ñu xaar yonent fu mu ba moom rek ñu ci def ñëpp mu ne maa ngi xool Ibrahim ñu ngi toog ci suuf Moussa mu ne Imran maa ngi toog ci suuf Sandu Mariam maa ngi toog ci suuf yonent rek a toog ci lu tax Ibrahima xale sax di toog ci suuf ak yonent di toog ci suuf si mu ne yonent yàlla Huud moo wax ak man ci mbooloo mu ne ana ko du mbooloo bi daje am yàlla mu sëñ dañuy daje mu ne ko dañuy ram xalaaj xalaaj benn ma jël woon boo xam ne dafa mën di woon ne anal xaq maa fi jubbati ila laa te maa yàlla tamit sunu son bu ñëwee mooy yàlla koo dee rey ko kër gi na yoon rey na ko ñu rey comme jeexee ak njëkk aay yi ñu am na ñëpp téeméer ak juróom-ñeent fukk mag ñetti ñaar téeméeri at ak juróom-ñeent fukk juróom-ñeent xam naa mat ñett téeméeri at bu dee ba xalaat ñu mu dañuy romb xalaat ñu def ak ak ci ñoom tudd ci dundam comme de ba tey ñu ngi tabaal ko yii di moo tax boole ñu ngi ci yëpp dañu dañu ko romb pour ñu ngi tabaal ko ma ne ak tey jii ñu lan la Allah dafa waxoon ci xolam kat waxu ko ci laa mu ñëw danañ def ne sama moromam tegle naa ko ñuy def bakkaar yu mag yi ci sama xeet allah ne yonent bi maqaamam la koy teel maqaamam foor bi ko yàlla may du ko jëfoo woon kon dafay romb ñëpp éfri sax duñ lakk bon ci dara jaam xàggee foofu nag moom mooy male ko ci mooy kat yàlla yi ci ceeb rëy ñu dara jaam rëy rek am mu paxee noonu ci xaatiram rek yonent feeñ te ko xaari ne yéen waxu leen ne yàlla mooy lami nit ci waxe na waxe su fekkee yàlla lami may waxe man man loo ma yedde ci wax joo xam ne wax naa ko te yàlla sama lamiñ ma ko waxee alaaj na ko tuub naa mu ne ko balaa maa nangu sa tuub ñu rey la ci jaasi sa reew te ki def keroog la ne anal xaq maa fi bati ila laa ñu rey ko boo ne booba ñu ko reyee ba léegi nag ci tegu sa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñàkk teg yi ñu defoon ci wàllam mu ne ma xamee ca daal ma gas ma xam-xam waajoo yi lam bi yàlla mu sa yëpp dajeeg ngir moom kenn rek ñu gisee sa yonent ngir moom ku xam ne ko ku for la xam ne na ñàkk te yéen yéen bi sallallahu alayhi wa sallam yéen man di lu for la jiit na waa ji lu mat ñetti téeméer at di tax ñu nekk liñ kaay mu ne yonent yàlla Muusaa ne ne xalamaa ummati ka am di ay bani Israël pour ne xeetu yonent ñu ngi mel ni yonent yonent bani Israël yonent ne ko waaw mu ne ko kan ci ñoom mu ne ko naka waa jiw joxoñ ko xasaan Moussa ne ko ma laaj ko mu ne ko laaj ko Moussa laaj xasaar yi yenn laaj xasaar yi tontu ko fukki tontu Moussa ne ko ah sa tontu li baaxul kenn laaj kenn tontu moom moom lañ ko war a benn laaj benn tontu la war a am waaye benn laaj tontu yu bari ñu jaaduwul mu ne ko lu tax nag bala yàlla waxee ne wa maa tilka biyamiinika yaa Moussa kana hiya asaaya atawakkau alayhaa awsi bihaa alaa ghanamii wa lii azraa uxraa yonent ne Moussa ne yonent wax na dëgg bu dee xeetam ñu ngi mel ni lëm bi waaw bani Israël wa yaxluqu maa laa ta'lamuuna maa moomu lu nekk xaj na ci rek wa ala laahi war na yàlla xasu sabiil la ñu gis su na ajina ci la ci moom jaayiruna aji jàng rek walaw saa doon de sooba na yàlla ak jub tëwén saa daakum kon tey mu jubal leen ajma'iina bi ñu leen di mboole de su yàlla bëggoon ñëpp jub kon ñëpp jub di amul wax waaye nag bëgg noonu dafa bëgg ñenn ñu jub texe ñenn ñu jubal de texaari woo moom

وسخر سجن لكم يالين ليل بدي ونهارا بشر وسلسل جنت والقمر بير ومجمع بجير وسخرات من دين تاكد بأمره سكبا إن في ذلك فكاجنا كلا جلوله آياتين تكلي تكلي يتكلي سوية أو جاسنا يدرني تتنتم وما سرى تاكد نمو يالين لم يجند لكم يالين سلا رجسو كين جندد مختلفا بما أجيبت أروا أنه إنرم إن في ذلك فكاجنا كلا جلوله آياتين تكلي تكلي يتكلي سوية أو جاسنا يدرني وارو wala moom buur alladi mooy buur bi nga xam ne na mu albahra géej yàllaa leen tàggatal géej ngeen di ko war di sukkuur di sàkkuloo ngir ngeen lekk mënu tukkee ci géej laxaman yàpp sa pare yéen wu di aji tooy yàllaa ngeen di wërsëgal yàpp wu tooy bu bàyyi ko ci géej ngeen mooy yàpp jën tudde na ko yàpp moo tax soxlawul rendi moo tax yonent ne yàlla daganal na yaari medd ci jëkk ba mooy jën bu ñaareel ba mooy njéeréer ndax ba ko yàlla tuddee yàpp rek nga ne moom soo rendee yàpp la su dee ba daga naa lekk sari yoon yàpp mu ne tooy tax de soo bëggee lekk jën lekkal ba muy tooy de bu woowee mën naa def jàngoro ci yaram mooy njëriñam sari yoon yàlla na ne yonent na ne sallallahu alayhi wa sallam yàlla daganal na sama xeet ne dem ndoxam boobu itam laabaraatam la ñaan leen wata sax ñoo ta ngeen jëmee mu ngi tukkee ci këyit yatan sakaay tal basoona alal da ngeen waddoo ko rek yàlla may na leen ngeen di jëmee ay xeeti jawar ak loolu ki marjaan ci géej ngeen di ko waddoo mu ni sakaay moo tax kafe yi daganal takk huruf ci góor yàlla ñaxee nañu ko te yàlla du ñax leen fukk haram maa ngi na ko ne xoddoo bi xoddaayal jigéen ñi la ci namm tax sa jabar saamee takkaay bu ko takkee dañ koy bànneexu naka yow mu ko takkoon rek boo nag takk bi sa jabar takk mooy sa takkaay yow góor bi waaye taxul mu dagal ci góor wa talaa gi faa nga am gaal waa kere ñu doore xotti bi jégéej bi nga gis gaal yaa ngi xotti géej gi di dem ñeen ñi jublu si ñeen doxal taxawoo ak ngeen na ngeen sàkku min fadli ci yow wa la sàkku rabbu ngeen ko sonu ngeen sant yàlla de yonent bi kat mos a gis ci ak bëtam képp dafa xasiwu ko saxaari ci saxaari ci yi nga xam ne ñi ñi dem ñi ngi wàññeeku ñuy daje lépp suuf ba di yàlla mi leen tàggatal géej gi te saxaari yi di dox te duñ suuf suuf sax yaa ngi koy teg ci géej gi suuf mën ngeen sant yàlla ci teew te xam ne loolu ku ko def kenn la te wéyit na te moom rek moo mat a jaamu rek wa alqa sànni na mu fi dara ji suuf rawaasi ay bëj wa alqa samp na mu fi dara ji suuf rawaasi ay bëj mu samp ay bëj juróom benn téeméeri junni bëj yu mat xaal ñoom ñoo tey suuf bu yëngatu am tamit da nit mu yëngatu rek du ko moom yëngatu bu taxutoon rek dañuy suuf mu gaal yi mu bind ay yoon ñu ci mbiru gis ra ba suba la ci yoon la mu sakkal leen ay yoon yoo xam ne ndox mu neex la ngeen di ko naan yoon turaab ak dijla ña nga ca raaf turaab moo jóge Kuufa dijla moo jóge Baxdaad ñu ngi ma nga ca Misra ak Sihon ak Jehoon juróomi yoon yooyu ña nga bëll ca aljanna ñëw ci àddina ñu ngi Misra nanañ ca te yoonam lem ma ca aljanna la jóge su taxu seen góor jaar kenn du ko mën a naan ak neex goosu waaye jëlee xorom gum jaar baag si moo tax ne xaayam bi leen si ñu dem waaye ba tey moo naan ba ak yoon la alakum ndax ne yéen tas dana ngeen jub bu sakka leen ay yoon yoo xam ne ñu nga jëm ci dëkk bi ngeen jublu amul dëkk booy dem dañu ci yoon yi di dem yoon yooyu yéen a ko tëral yàlla tëral yoon yooyu ndax jubal leen ngeen jëm ci seen i maqasit alamatin mu def ay mandarga ci yoon yi mu ci bëj yéen yoon yi woom te ñoom yax te dana danañu jiddi nañu ci biddiw naka noonu itam ñoom xam-xam ci biddiw mën nañ caa jugee te xam xibla xam ci biddi toll dafa mën yàq la ko ko danañu bind yëf yére te moo di yàlla xamal la ala ku nafar te bind jiwu la ci nga xam moo bind yi mën nañ ko yemale koo xam ne bi dara lu tax nga di ko sàkkal bokkaale nag ci jaamu afala tazakkaruun tere yéen waa du nga gëm fañ sa dooru te walaay ndem mbir ngeen ni'matallaahi xéewal yàlla ato soa xalcel xam de te li leen yàlla jox ci xéewal su ngeen ko bëggoon a wàññi su ko mën a rek wala mën nga ko wàññi nag naka lay mën a rek ne laa naka yàlla aqaxuur nasulamuñe fayma yërëm lam leen kenn nit ki ñëw na ci benn wàll yuñ ko tawatul ko waaye santal yàlla mu ne sant yàlla dara laa ko waaye santal yàlla laa wax mu ko man xawma dara benn benn buré daal amu mu ne ko santal yàlla li nga am ne am ma dara ne ko nag dama def sa loxo lay yor jox la ci jigéen bi door loxo càmmoñ nag déedéet sa tànku day yor déedéet tànku càmmoñ déedéet ba noppi sa bëtam day yor jox la ci jigéen bi déedéet mu ne ko yaa ngi am mënu martani loo xam ne ñoom ci jigéen bi door ci taxawaay nu mu mënoo bëgg ba noppi di wax ne amuloo dara yàlla ne su ngeen bëggee compter di leen jox ci teewal ngeen ko mën a compter mukk waxatuma nag ngeen di ko sant inna allah naka yàlla gafurun aji baal lamu ñeel ay xejam ànd ak lott gi lott ci sant ko yëpp baal na leen rahimun aji yërëm la ànd ak mooy ngeen koy mooy yëpp terewul moom mu ngi leen di yërëm de wallaahu yàlla yàlla mu dara mu la da ngeen nëbb ko maa tu'linuuna la da ngeen feeñal ko wala si ne ñaañu tadoona da ngeen jaamu leen min doon laay lu yàlla gi xiram yi saa yax na ko na bind ci seen dara um ta ñoom yëpp ko na def na na sàlleen de seen yàlla yi ngeen di jaamu te ñoom ay nataal lañ rek yoo xam ne yéen ñi rek dañuy xett ay ñii lañu xam ñuy roxo xayru ahyaa in bu ñu way dund commencé sorona xamuñu yaa nañu wa sona waxtu wa bu yàlla yore kon tey xanaa ñu doy yàlla yàlla ñu tey xanaa moo ci bind tey bind te xam lu nekk lu teew lu fàgg lu ko ko war a doy yàlla ilaahukum yàlla seen yàlla la mu waaye ci kenn yàlla joxe rek jaamu kenn la amul dara ci jëmam amul dara ci nelawam amul dara ci jëfam te kooku mooy yàlla ku jaamu ku ko mooy da ngaa réer wala dina ñaan yàlla yow ñu gëm ngi bila ci rek mooy wet la jarama dëgg Allah na yàlla te bu gërëm sama émission bi nga xam ne moom mooy loolu la. la dëgg saa ba lu ma ay dana leen seen bopp. sama traçé xaw na leen ñaare ñun xam nga way nekk lañ leen jëkk seen su fekkee xeefari tey ñu ngi fekkal yonent yàlla Muhammad xeefari yi leen jëkkoo itam Namrood ibnu Kanaana fexewoon na de tabaxoon na am taax mu gudd dama nekk kilomètre te def seen yi dem asamaan xeexal yàlla moo jëkk a defar avion booba machine amut waaye moo defar avion waaw yasal ay tan waaw waaw rey ay nag di leen ko jox di leen ko compter te tam mu ne day ni néeg mu xew ko ci ñeneen ci koñi waa aw yomba dal di samp waaw maaw ci digg aw yomba waaw def ca suuxu yàpp waaw suufal leen fukki fan waaw dal di leen xew rek ca gaal ga waaw ñu dal di naaw rek ñooy dabi suuxu yàpp mañ seen ca maaw gaal ga ñu baale gaal ga moom ñu dugg ca ñu dugg ca ne mooy xaraja yàlla Ibrahima def naa sore sore yàlla na Ibrahima mën a bañ a toog yàlla jay ko mu naaw naaw ga dem te suuf waaw jaww ji pël bi nga xam ne moo nekk ci nga xam ne jàllam nga ko bëtt mu daal di ne ah danaa tege naa yàlla Ibrahima de daal di fab kattam tëpp tëpp ca waaw yàlla jay ko tëpp ga tam aw jël ba noppi yàlla delloo si tëpp ga ci waa maaw ba mu ko yàpp moo féete waaw fan ya dellu naa wa di jëm suuf ba seen moom waaw ca paaxam ma nga xam ne ca la naawee woon ba mu wàccee nag daal di ñëpp teeru si ko mu ne leen jàmm naa yàlla Ibrahima ji dañu ñu a daje nag te sonu taaxam ma ta atalaaw te jublu yàlla buri anoon torox seen ñal xawaaye ni mu tukkee jëfoon na mu nge wa sam daanu alayhi te daanu alayhi seen kaw sax ku téegam taax ma ñun foofu yéen ci tëgg seen te ñoom ba mag see bañ di ko sargal ba yàlla suga dëkk yebal Jibril rek mu def yéri su taax ma rek ak magam ca moyam taax ma buddee ci ca kon na mu ya dagg ñetti dagg daanu ca tool yére ñëpp dee ba jeex waaw du mooy Nimróod waaye Nimróod moom yàlla ne liggéey fa mu gën a suuti la koy xalage yàlla xebal yow rek yow ñëw dugg ci ñaari noppam yi ci dox rek bu ñu wax rek waaw yow yaa ngi yokku ci biir nopp yi rek bu fëgg fëgg fëgg fëgg yooyu dara génn ba dafay dóor dóor dóor ay noppam bu sonee oxo ñu koy ñu koy dóoral ko dóoral rek ndax ndax we yi noppi yooyu noppi waxtu wala dégg te ñu koy fëggal bopp bi rek waaw ndax yooyu te loolu xam ne ay fan nag ñu tëra day mu ne daal sama bopp ci daal yàqu na sama bopp jëm tëggal ma beneen bopp waaw dindi ko posé ma beneen ñu ne ayca ñu tëggal ko bopp mu tam rafet lool wan ko bii baax na mu ne baax na mu ne ayca rek leen bii rafet boobu dañ ko tegee rek nga sotti yalla mënoon na ko rey ba mu demee ci jaww ji waaw waaye yàlla daf ko jey parce que moo gaalamatit waaw ak tanam bañ jënd ci ak ci suufam jàmm waaw yàlla sama naa rek ci suuf rek su ma yomoon daa ma di wa yaqulu dana wax malaaka ya naa ay na sorokaay yàlla dana wax yàlla ci laa mu malaaka ay na sorokaay ya dana way bokkaale sama te si la ñaay kon kum nekkoon ngeen soqoon dinu deg man ci ñoom nag ñun ci ñoom xaala wax te si la ñaay ootul am na joxe xale ma tey wa soo faa ak mbugal loolu kàttan na war cere wet ñi rek kenn ko bi ñaan leen di ñaawal nag naa tey tey la xiifal di trop su sa ndokk noonu jage jote nag waaw lu jiitu la daal ndokk teel na te dina ñaañe ta taw faawam dana faat leen almalaayikatu malaaka ya am fitiyéen ñu ngi way ay tan bokk seen faal taw tay sànni falama jëbbali ba maa ko naa nekk na moom naa mala di jëf ñu tuurim bokkaale de xale a naam na laa na te ala moom dima samaroon dama ko kon samaroon doon jëf ko leen ko taw sukkuloo xaraf leen abwaaba jahannama buntu jahannama de xaali jëna mbir ñu leen di way déen la bi sa bon na ma sa kabirina sax waaye bay rëy li ñu leen rëy yàlla ko gën a bañ na ne ku rëy la tey ñu rëy ñu yàlla daf leen di fang bu tëjër yàlla def leen ay sanqlañ sanqlañ ñu comme que ñu tuuti rëy ku gën a rëy rek aw sanqlañ ngay doon bu tëjër yàlla ngir yàlla wan ne leen wan leen duñ dara kibru takabbur istikbaar bokkut istikbaar mooy reelu bi duy dëgg istikbaar moom mooy reelu boo xam ne dëgg takabbur nag mën naa nekk takabbur naa takabbur ci lu dëgg moom balaañ koo ngañe muy takabbur bu duy dëgg te la aji jee dëggoo takabbur al mutakabbir sadaqatun reelu ci kaw ci reelu loolu aaw sabax la rek kooku mooy takabbur ci ci dëgg da ngay doon jaanata ca xarit wut ba mu daagoo ci kanam yonent yonent na ko doxinu yàlla bañ a ngi aw na mooy nag ci ñu taxawaay fii moom baax na fi waa takabbur ci dëgg nag moom waa wàññi dara toroxlu itam toroxlu lañ ñu santaane waaye bëgguñ torox yàlla bëgg ci jullit ñu toroxal boppam toroxlu nag mooy ci sa daraja waaw ci teg sa daraja daal fa nga xam ne xiis na fa nga àgg loolu ku ko def yàlla dana la màggal ku gis sa bopp nag fu fu weesu fa nga bala yàlla jox ci daraja loolu kibru la ku la la la yi ak ku xëccoon ma sànni la safara fa mi la jëfe farata du ma la faale waxtu la tawaxe mi la dina ñaañaa taxaw ragal nañu yàlla asaan sa lu wacc man wasam na ko rabbukum borom seen alors ñu wax ne xayral wasam na mu aw yiw de di la dina ñaan ñaañaa ak no yore na ñu ka ci dunya ci la aduna so tan ci la sare fa darul akhirati sare aljana xayru mo gëna aduna de fa neema baax na arru mu takkene sare way ragal yàlla jamaare kana to abdina jamay sax yaquluna akman khalqa ajina dana daw min tati aji suuf seen naar yoon yoon yonante doomu aji nekk la ñaar leen ci aji aljanna maa yasa wala ngi soog tasani ko tem boobu la fay ngi ci daaw def fay dana ñaan ta taw faam dana faade na malaikatu malaaka ya tay dina mbir mu way tay kono dana ñu wax ñaan leen salaamu mucc alaykum aji nekk la ci yéen ci aljanna ñu leen udu ko ko rasul aljanna ta aljanna tamron ko aljanna mo ngi ci ñoom ñeefari daan fàttaloo ci sama leen sama laay ko su malaaka jëndee seen roxo aw yaa tee ite gis am rabbi ko mbiram borom sa kasaalika kam nañu def ñële ak kam naa def ñële ah loolu defoon na si na ñaa ñoom xam ne fay nekk lañ ko jëkk seen ñoom dañoo weddi woon seen yonante de commencé la moom laa waaye tooñu leen yàlla baalak leen ci dugg bakkaar walaa ki lëg nag kaanoo nekkoon a di tooñ am samay bopp seen asaaboom te jot leen sa yaatu maa amee waa way ñaawi lañu defoon de waa xatawàcc bi ñoom la ci ñooñu asrako bokkale nañu ñooñ Makka law sha Allah da do soobal na Yàlla ma hadat naa jaamu dunu ñu doon ñu def moom seen dara nanu ñu wala baaw naa du jaaga na ay baay sunu wala haram naa haraman te ñu doon ñu def moom ñu seen dara Yàlla ko soob loolu moom dëgg la ne duñ ko soobee gërëm na ko loolu moom bu dëgg saalika kam na def ñu Allah defoon na ci ñaaña ñu xam ne rusuli tax war na yoonu ci lal balaa ko dara na ko mbiram nit ubudu laa wéetu leen yàlla jaamu tani boo teen leen paaxoota xërëm fa minum aji nekk ñoom ana dalaa ko jubal na leen yàlla bañ dem fa minum aji ñoom man xaqat tawar naa ñoom dalaa la tur yëdd bañ bañ a dem te suura daf leen yéen ñen la ci tuur kon trop seetan teefu kaa na tey nag ñu ne ba weddi yonent yi de waaw solo moom mooy alako rek de si taari si dem kër nga yow yonent bi alaahu daawam si tumal seen te yàlla réeral ma leen tey na laa naka yàlla daa yu daa defut jubal mënul jubal ci muy réeral de si yàlla réeral kenn mënu ko jubal de maa doon leen ñaadam ñu naa seen way tere jubal de wax sonu génnañ bi laay ci yàlla jaar ay maanaam daam ngeen seen daa yu rasul laaw dekkat ya dekkal si yàlla man yamutu ka dana mu yeere ñu ne ko dee dootu dekki xale aan am waa doon dana ko waa doon dana ko yàlla dale ale waral boppam ak xam dana ma dëggal dëggal de walaa ci man fi nag dañuy def ko dafa jëfandikoo. suñu beneen bi tam jëndoo ñaareel bi yàlla yàq suñu dañuy def ci suñu te yàlla ma te dina xam te dina ñaari ko lool rek nañu. am na am na solo saa si jërëjëf la yàlla ci def. damaa xaw naa ma kay wax suñu sëñ ci la bi daa alam naa dem na mënan ko. ndax la bu ñu waxal loolu ñaan ko pour nekkal fekkul ko moom dana mu nekk rek yàlla bu bëggee amal daf koy wax nekkal rek mu nekk. wala si na ñooñu xaajaloo gàddaay nañu ci laay ci yàlla min baadi maa fi limu gannaaw bu lor def leen te mooy yonent sahabaam yi waa Makka lor nañ leen ñu génn gàddaay dem Medina danu ba nga nangu wallaahi dana nu wàcce leen ci nu yaat ci àdduna asanatan turkuri aji rafet yàlla dana leen wàcce kër gu rafet mooy Madina wala ajrul aaxirati te wallaahi yoolal xalaatala akbaru mu dana màggalaw kaana doon dana kon yàlla moo fi xam de la dina ñaaña sabaroo ñu ñëw loolu yéefar ya fa gàddaaye ñu bëgg kawal diine yàlla ala rabbihim waaye tawakkaluun te danañu sukkandiku ala rabbihim ci borom seen dañu wàcc ci yàlla wàcc seen xalal yépp ca Makka yàlla dana leen wërsëgal suñu jot ñu doon de bu ma arsalnaa ñu dañu ñu xam ne ki dañ njëkk sa ila rijalan dara góor loo xam ne jot na mooy yéen ala dikri nañ ko wala liñ jéem la nekk la. waaw il naa fi ci kawteef ba ci biir ak ci téere anta naa toll wàcce yéeg jëm ci yàlla yonent bi ci kra alquran rek alquran itam ñu wàcce ko ci kaw yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam laaloon ak ko ñoom jot ko ñu tam de dafa am na ndax dafa xamul ala ci ñaane makaron tax nañu ci yaati tax yu bon ci yéen ko te daaru nadwa am wax dafa laaw bu ñu doon yàlla bu ñu ñoom la ci ñu doon dañu te nadwa ci sa kan ñu ñu wa dañu xamul dafa neexoon yàlla mu def leen ñu defoon xaaroon aw yaati yow ñu ko di tane di ko di tane ala sa ñu doon ñu nay fu waaw la so so ko tapati ñu di tane kale aw yaa ko sonn ci dem mu xaral leen fi taxalu ñu ci dox seen wala tukki ñuy tukki ci dem tukki réew yàlla xaral leen ci seen tukki réew maam ngeen ñoom du ñu ñu ñu way faar yàlla rek aw yaa ko sonn ci dem mu xaral leen xalaat taxaw fu ci wàññi wala rek wala mu leen wàññi seen dem kenn kenn fa na rabatu naka borom seen la rawul ak ñu rek la mu ray mu ay ngërëm la mu def aw lam yaraw tax dañoo xamut ila tax dañoo gisu ila ma xalaat laaw dem jël bi na la mu ker la xanaa dañoo seet bu ker yi nga xam ne ay dem yi ci wàllu ndey joor ay lay càmmooñ léegi sa takk leer bi waaw du sax ci ñenn bi mu ngay jëm ndey joor di jëm càmmooñ di jëm tànk di jëm sow ci jotal bi ñu ngi ci jëm ay ñaar yàlla a bañ la ñu ñaar yàlla ak samaawaati dana ci asamaan juróom yaar maa fi la benn nekk ci suñu juróom yaar min daa bati jaaraam ak yi tëdd wal malaayikatu al malaaka yi danañ ci juróom ñaari yàlla boobu ñoom malaaka laa yastakbiruuna réew ci ni malaaka ñoom duñu réew jaamu yàlla yaxaafuuna danañ ragal rabbahum borom seen min fawqihim daañu kawe leen wa yafaluuna danañu def maa ngi waroon la def na digal leen ko de wa qaala laa wax na yàlla war tax bu leen jàpp ilaahi ni yaar yàlla yi seen yaar ne maa woon naka moom i daawul waaye ñu ci benn de bu leen jaamu yaar yàlla yàlla kenn rek la amu beneen de bay yaaye man yàlla fara boo nii ragal leen ma de wala wala ñaan la yàlla maa fi sama waati la ci asamaan juróom-yaar wala teg ci juróom-yaar wala wala ñaan ko ci ñu topp waa si ban mbir mu xaaju sax aw sa sax man da ngeen ragal xaaral laay tudd yàlla comment bi kum tal nekk ci yéen di ñaamat ñu ci xéwal ci lay mooy laa masakum parce que dem jot na leen pour ak ñàkk jàngoro parce que karoon da ngeen jàngoo dina yëm ci moom yàlla de yàlla rek ngeen koy jooyee ngeen ko jooyee keneen mooy laa kasafa parce que dem mu ngi nangu pour alwar am pour mënti leen daa am la fekk fa ne kum ku ne ñu ko fiyee ci ko dana ñu ko xaalis ak ñu borom ak kuréel dañuy weddi maa danaa woon ca doon jox leen ci teewal sama taw yóbbu leen jaamu keneen ba ko fa tala moom am ñoo xam ne bay yàlla danañu def ci maa daa yàlla moom ñaan lañu xamu bu mooy yàlla am na ñu jëriñ dundal na si ban cëg ci maa rafet naa am ci lañu war a leen ci seen mbéy seen ci gisa te laay ngeen yàlla na walaay def na laaj leen ak ah na ko bay yàlla daan jox laaj na yàlla ak kon kenn na yàlla doom ci yéen la am yàlla kay saa bu fekkee dana am doom tël war a am doom ci yéen am na sa ko loolu te ñaareel ñoom ay soxla lañ soxla soxla si góor lañ bëgg ñoom ñu am doom yu mel ma yàlla ne maay nag bu may am doom it ma leen di am jigéen lañu dëgale. te ab dëkk te dëgaleef na ah ñoom ci ñoom ci ñoom saa ci doon jigéen wala àndoo te mu wax ak kanam mu soxla saa ci ko soxla ak am na kay nañ ne ko sa jabar la ñu ne lu mu am jigéen waaye ba ñu tënk kanam rek waaw yaakaar mu doon góor rek boobu tamit kër yi mu aji kër la mu mer te sa waara te mu ci ko mu neex am na jënd mu koy jéem a dëgg ñu waaye fekk mu ngi naqar ci Seydina Busra ak ñaari la bëgg def na ko biir moom de tey si ko ma ngay càng dengi nag ndax dana mu jàpp ko ci lu ak ray xaraaloolu ànd ak toor ak ñoom yaaram dañoo bañu doomi jigéen ñu doom góor ak jigéen xanamu leen ñu ne ndax dañuy ci doom di bañ ko rey di ko toroxal am yadu so am dana mu mëdd ko sutural ci suuf am dañuy def pax rek ah suñ ko ci noonu mu dee benn yoon laa dëgg ah bon na maa mën a xatte seen mbir ñoo bonal xatte su ma taam jabar bëgg jabar ñe ci nañu ñaañu laayam ñu dund ila kala xere masalu sawi nelawu bonde koy laay ñeena yàlla masalu ci ala la wala yu koy mooy la ilaha illallah o moom da ci ma di masura ak mooy wala lu waxu la doon te dana ak yàlla sa fa ñu di ci ci taw ci tooñ seen ma tara kare sa ci ala ha ci kaw fu ñu da bat ñu ndew de su kon ku tooñ rek yàlla rek la kon kenn du fi def de wala ci ñu rek ñu wax ñu nekk ci laaj ci musulman ci biir. Faye jaa dem di Kira ajamoon di Jalla saafara mu ngi ko saafara saa Faye jaa doon def li laay ñaan yàlla maa yëkkaraw na lañ ci ñoom doom jigéen lañ bañ ñu ne yàlla doom jigéen la ñoom kenn bëgg ci morom ci nekk da ngaa bëgg a wutoo sa meloon ñu sàkkal yàlla bokkale ñoom ak sang lañ bëgg waa ak bëgg a wutoo sa meloon ñu sàkkal yàlla bokkale ñoom ak sang lañ bëgg waa xanaa fi ñu ne yàlla moom waa cangam yi du ko wutoo moo koy moom kenn bëgg ci yéen ndaw ñu toroxal ko ñu toroxal la yonent yàlla yi wata fi ko dana wax alfinatuma ay lamu seen alkasi bay naan am na dafa nag aji nekk rek ñu leen amul sana aljanna ñu def yooyu gën a feneen ne daañu am aljanna daa jarama dëgg na dafa nag ñu amale naa rafet la kay faa moom nag moom faa moom su doona way lakk lañu leen faa wala su doona way jéggi lañu daayale salaay ñu yàlla akala sama ñu dañu dañu ila ñu dem ci xeex ñu xam ci gën njëkk sa ay yonent sa sa yana dara fa la ñu dem saytaan ñu amaloo ñu seen bañal wala mu wàññi woon naa ji ne wala ñu teel a ak yow ma tey rek yàlla def ci woon na yamb ñu dugg ci rab yi di ci def yamb di ca di ca def lem ak ci garab yi ak ci boobu yi ñu leen di xajal ma ku ni topp lekkal yow yamb ñu ku ni tamaraat yi ci xet nañu di parce que ci xarafal subula rabbi ci yoolu borom sa te farluwaay ba mooy lan di mun di sa dernier am na de waaw yax nañu gën a gën a ñu doomi ah bu ko ci jiidi yamb ya sara bu nag naan gu neex mooy lem mu xalifun ak yi la alwaan way meloom de yi aji nekk la ci lem ci saawum saafaram ñu naa fi ñu leen ñu ci mboolem jàngoro yi de laa doon tegtoon te xam ne aw yëpp xam nañu danañu xam de walaa yàlla xalax ku bind loolu te ñëpp ñu mën dara mooy tawa faakum topp dana mu faat leen ak jox ak ay digteen la ci ñaana seen ba ñu ko def na delloo ko la affaire yu umri ku jëm ci gën ca dora di dund mooy ba koo soog danaat li ka laa dama mooy mu xam fi xadaayal ñun te gannaaw xam seen dara rek mooy mu màggat ba dootu xam dara waaw su ma waxtu alquran loolu bu ko dal de dina laa naka yàlla am na aji xam nañu ak yéen aji ak moom de wala yàlla foog rek ñu baax su ñu ñu ala baax ñu ñu ñu ci ci wërsëg yàlla ci bëri wërsëg te gërëm bëri gërëm ci leen di gën ñu ñaam lu bëri ñaam lu tuuti ñaam lu wërsëg ci seen yi ñaam wërsëg ci bitim réew rek sama ñu def sama la fi na jëf ñaana ku bi lo gën a def leen bi rabbi yéen ñu aji delloo wërsëg seen salaam wa rahmatullah moom ay maanaam ay nga joxal waaye ñu ko wërsëg mën ñu ay ci ñu wërsëg dara fan dafa mën nga wàññi dara ci wërsëgu jaamam kon ñoom ñun moom ñaar ñëwee moom salaamu alayhi moo leen ciy ci wërsëg ay affaire yi nga dund ndax danañ weddi ñu ne ma ci laay gis teewlu yàlla wallaahu yàlla yàlla bi ñoom lakk ñu la ah ñu am fusikum ci ci bakkan seen aswaaj ay jabar yàlla bi ñu leen seen jabar ñu bàyyi ko ci yéen ndax a Hawa ñu la salwet ak càmmoy Adama dafa yàlla bindee muy xaaj ci Adama ba noppi nekk jabaram mboolem jabar yi ci des nag waaw ci toppante may yi góor yi jigéen ñi rek lañ bàyyi ko rek ak yàlla bi ñu lakk ñu la ñu aswaaj ko ci jabar seen bañ na dañu góor afada seen ak doomi doom de ubbi na leen ay doom ak i sët wara saq mu wërsëgal na leen tey waati way tey après yu mu danañu gëm ci kaatu ci këram ba yegg kuréel dañuy weddi dina ma ci laaj ci xéewal yàlla yi ñoom ko ba yàlla danañ jàmm mooy laaj yàlla maanaam ni kuréel moom ci mu la mu yàlla ñu wërsëg jëf na wala jëf na wala juróom yàlla wala ci juróom yàlla seen dara wala sotti ma xatan suñu dara wala fabri bu leen def yaa ngi yàlla lam saala ay léegi bu leen yebal yàlla di ko waxal bokkaale bu mu amut ne laa naka yàlla yàlla mu dara mu xam ne amut bokkaale wantum seen laa taala mun xamu leen bokkaaleem de faraba laaraw def na yàlla masalan de abdan jaam am la kan bu moom daa aqdiru xatan suñu ala seen ci dara ngir ñàkk moomam wa man razaqnaahu ak gor fa mu wërsëgal ko min naa tudd ko rizqan wërsëg asanu daa ji rafet foofu moom yéen si dana mu dund leen ñu ngi ci wërsëg wa sirran tundu nëbbu ak ci lu feeñ xale sa woon ndax dana xemoo jàmbu sa nga soppandi ko ak gor su moom xale la mu soppandi ko ku jëkk ji mooy këram kon ñaareel ci mooy yàlla de alhamdulilah jant yonent yi laa ñeena yàlla sa njëbbal seen de def na yàlla masalan léegi rajulay ni ñaari gaay aaduma kenn ci ñoom ak tamu aji riilamu daa buraa tan tuma la sey ci dara man da déggal man da déggale wala moom kanun aji gis la ma la ma la aw ci sangam sangam waaw moo koy gàddu fi jëmaan moom di ko gafar gafare ay na ma yi wajjee fi jëmani ko ko daayaati di kétini bi xayri ci fi a jëmale du ko fajal jenn haajo loolu mooy xéefar alestoi ndax dana mu xemoo wala moom man yaamuru ak dana mu digle daa bi ci maano wasama mala saat ma jina ka da ci kooku mooy ci tuuti gi mooy yéefar ko ñaareel ci mooy jullit de mooy laa aji nag rañu yàlla xayi boobu samawaati asamaan yi ñëw yàlla dafay suñu juróom yàlla sama amru saati yëg bi dem de seeti laa kalamir basari sa rek tam jënd ku seet la ak mooy te moom akrab moo gën a jege de ndax pour rek la mu daal di taxaw mu leen tunu maa fikum ngeen dugg ci biir ngay feen daa taale mu na xamul seen dara doom dafay jubbu waaw xamul dara noppam bu dégg bëtam bu gis xaram bu yàqee yàlla ko jaala tam def lakum ñaa leen sabab déggloo wala saara ak gis yoo wala xudataaki xol daa lakum boo yéen gis wala ngeen sant bu gëm alam yaraw ndax gisuñu ila tayri jëm ci yanaaw mu faxaraat yi nañu tàggat ci jawi sama yi jawi asamaan xanaa gis leen ci naaw ci jaww ji nekkuñ ca asamaan nekkuñ ci suuf xanaa ne ci diggante bi maanaam si kuréel bi jàpp leen ci la laa rek kattan yàlla de xam nga ne dugg ak yow gëm nga rëy dina fi daal di ka naka ñu naka la juróom laa fi mu tegtal taxaw ñu daal yow ñu dinañu dund wala yàlla jaala bi dina la ko ñu leen ñu do ci ci ci nekk seen sakkan waaw ay dëkkuwaay de yàlla sakkan leen dëkkuwaay ji ñu ñu wa jaala bi dina la ko ñu leen ñu dund la maami ci ko jiddi waaw jari jiddi tëb ñu ko na ay ne sax ci na ayal xawaf na ta yow ma saanikum te be sa tukku seen yow ma iqamatikum ak ci be sa fakkan wa min ashafiha yàlla bi ci ko fam waaw bariha ak wabaram wa asaareha ak tawaram asaasan ay yére de musu waa takkihim ak mbajji ngeen di sago wa mataan ak yëbbal ilaahi ñu bañu jeex ak dikkeen ba ba ca ak rappam de wallaahu yàlla yàlla bind na mu lakk mu yàlleen mu maa xalaqa ca la mu bind bindaar na ay ker yàlla bind na leen keri garab ak keri mbóob ak keri mbuur yi ba jaala bind na mu ak naana garab bi lay soxna Koungheul Mouroufane alxarra tàngaay ak ab sedd ba sawaa bi la ak seen mujj ak Koungheul Mouroufane ko tumaale xaraseen kasaalika seen bind gi yàlla bind nga fi isim ne lan matal ñaamatee teewalam aleykum ci yéen de daala kum boo yéen muslimuun ngeen jëbbul ne seen tawala waaye dem dëgg ñu tey na maa alayka naka duna war la albalaaku jëfalaaku jënu bu daa ji bëgg yaari sama gën a xam ñaamatallaay teewalal waaw kër moom gën di bëri seen saaf la ñu wér ñu ñu alkaaf la ñu wér de. parce que jàngatal yow man avancer bés ba gërëm gàttal ñu tënk umatin su ko jëlee sa xeer day doon aji seede te mooy jàngatal ba nga xamee ne xeet mu nekk dañ jàkkal seen yëngatu mu ñëw leen seede rek ma laa yow sama ko defu digal léegi nag ñoo ñaari soxla wér ñu wala ñoom ñoo ñu sax sama la def delloo leen àddina way saara dem gis na la dina ñaari soxla ñu ko ñu alansa ba mbugal ma tey ci yàlla nag suñu bëri na jàkk waaw safara wala yo xam bu dégul xayafal xanu mënuñ ci leen de wala wam déet ñoom ñun soro de ci yéexal leen de way gaara dem gis na la ci na ñaaya so to sa wi so ka mu ayala seen soo xam ne ñu fere na kere bi ñoom na xaaral ñu wax rabbana yow borom bu aw laa yi de so ka wona ñoo di yàlla su na ñaani ku na ne ko nga doon di jàmm leen de ci yàlla yaa ngi ci yàlla ñu rek ñoom jàmm gàttal faal kaw tan faal kaw tan tan ñu jëm sam jam mu duggeen ñoo jaamu waaw xayi sañ sànni da laay jëm ci yàlla yamay si bisat karaw wala ma jébbalu ba ñu ne yàlla ñu daal jébbalu nañ koy xaate loo xaate rek mën nañ ko wala ko faddu xam ngay sëréen mastan lañ ne ko yo sanoo gon du pré ana sëriñaane kafara dinañ la faddu tañ faddu ñaan faddu laa ru dina yàlla gis naa moom danañu doni leen asaalan dugal foqalan saa bi jëppoon dugal de waaw leen safara lakkee bañ jooy ñu dem def matta jaan yaag jiidee suñ baree foofu ñëw bu ban xarir rek dugal kaw dugal rek maa kaana jëriñ na toon muslim moo doon yàq suuf rek moo doon yàq suuf waxtu la doo ma nafa suuf def nga dañuy dekkal ci kenn ummatin ci yëpp xeet te ñu dana àgg seede mais war a leen ñu ci seen ci ko bopp seen wa dinaa tam di ko di ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te ñu dana àgg seede ala wala ñu de ñu ñu tam ngay seede war a ñu wa nasalna tan wa ta'ala ka tiral kitab al-Qur'an ci bi anam di dëggal li ci li lu doomu aadama yi mbiram àdduna ak diine alxuraan bi leen ne ko rek dan tey njub ci ko ci réer warahmatan tey yërmaande usaata di jëlal ci musina ñeew wéetal yàlla rek dama sa dara mu gën الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا وصحبه وسلم وسلم وسلم هذه لا صراط المستقيم ولا آله قدر المختار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخلون قتيل بالآل وغير المتسعر قليل من المقر وقبيه من المقر إن الله نك يالا يأمر بالمسلمين صلاح بالشرك معنو ده يالا يجبن جالية يمعنو ده معنو أي قائلة يجبن كام جالي على موجة قوم معنو ده mooy nga moytal ko rek xam ne kenn xëy na wala jaamu lu ma yàlla amul bokkaale moom ñu bind kon nag waruñ ko bokkaale keneen ci jaamu yàlla maanaam suñu diggante yéen ñaar nag yaa ngi jëkkee ci sa bopp maanaam ci sa bopp te lépp loo xam ne mooy seen bakkan bi nga di ko ca soxlaal lépp lu koy ñor bu ko ca soxlaal soo maandoo sa diggante sa bopp ba noppi dafa ko maanaam sa diggante jaamu yàlla yi de ku gën a jege topp ko gën a jege wala sottalee ci sa bopp teg sa ñoñ say doom say jegeñaale say dëkkandoo ak mbindeef yëpp de boo xamee ne jubal sa digganteeg sa borom sa digganteeg mbooleem li bind loolu mooy maanu rek wala yax saani ak yéwénal yàlla ngi digle itam jaam bi nay yéwénal yéwénal ci mooy di joxe farata tam ca li bëgg ci luñ mooy joxe farataam rek farata yëpp ñoo gën a sooy teg dara nag nga soog a teg waaye na fekk nga sàmm farata yi njëkk nekk na ci ak ak ak ci jaam muy sàgganee farataam ba noppi di ci ay naafila ak yu wér dañuy jeex ba noppi di ci farataam